وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع بمنى في حجة الوداع inna dimaa'akum wa amwaalakum wa a'raadakum xaraamun alaykum ka xurmati yawmikum haadaa fi shahrikum haadaa fi baladikum haadaa alaa hal ballaghtu muttafaqun alayhi kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullaahu ta'aalaa mu dikkaat ak ñoom ci sunu chapitre chapitre al ah, mi'atayni ba'da mi'atayni wa arba'a wa xamsiin ah, ah, di deux cent cinquante-quatre di wax ci xaraamalu jiw ak digle giñ digle nit ki muy wattu làmmiñam ci suñu bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ci sunu nañ xadiis mille cinq cent vingt-trois mu ne woon an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala tadruuna mal ghiiba qaalu wallahu wa rasuluhu a'lam walillahi alhamdu wal minna ba léegi ñu continuer ci wàllu wi wax ci xaraamalu jëw mu ne wa an abi bakra hadis mille cinq cent vingt-quatre mu ne mu ngi jële ci sayyidina wa mawlana abu bakra nufay ibn al-harith ath-thaqafi rahimahullahu ta'ala jëlee nañ ci moom anna rasulallahi kenn dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala dafa wax fii xutbatihi ci xutbaam ba alladi yawma bés ba nga xam ne mooy bés ba ñuy loj gëléem yi wolof di ko wax bésu tabaski mooy aj gi nga xam ne moom la aj moom alayhi salaatu wassalaam muy xajjata al islaami xajja rasulu thalathan qabla hijratihi amel ah, yële ah, ah, qabla bi'thatihi laro qabla hijratihi summa sub summa suban hajjatal islami tantazimi waaw mooy hajjatul islam googee bésub loj ba bi minan bërëb ba nga xam ne minan ndax lañ fay tuur deret daa fari <laughs> yawmun nahri bokk da ci li tax ñu naan ñu tudde ko mina ñu ne looloo tax fii hajjatil wadaa fi nga xam ne mooy aju tàggatoo ga foofu booba la xewoon lan la wax ci sermon wam boobee ci xutmaam bi mu ne inna dimaakum dëgg-dëgg li nga xam ne mooy seen deret yi wa amwaalakum ak seen alal yi wa a'radakum ak seen réputation yi seen der yi xaraamun mooy dañoo sacré ci yàlla borom bi da koo ñoŋal aleykum permettre kenn muy dal ci keneen ci permettre wul kenn muy dal muy tuur deretu jàmbur mayul kenn muy jël alalu jàmbur mayul kenn muy ñàññ kenn ci deram ak réputation ak wu askanam wala li mu bokk loolu xaram xaram na aleykum ci yéen ngeen koy bëtt sanctuaire la sacré ka xormati yawmikum hada comme ni seen bés bi nekk lu sacré muy bésu tabaski fii shahrikum hada ni ngeen xam ne sacralité bésu tabaski yawmun nahr yéen arab yi rawatina surtout ñoom nga xam ne rey comme ndoxum naan lañ ko jàppoon raja yi di sakkar naa si ak tamit moo ma rayoloon damay fay te nag bu may fay damay bu may fay damay tooñ ngërëm waaw alaa laa yajhalanna ahadun alaynaa fa najhala fawqa jahlil jaahiliina loolu mooy yooy jaahiliina dëgg ñi ñooy ay juhala alaa waawee alaa yëg ngeen ma yëgal leen laa yajhalan ahadun alaynaa bu ñu kenn di tooñ wóor na képp ku ñu tooñ bu ñëwee di fayu moom du ñu yem ci li nga def dañuy tooñ nga rab yi laa wax waaw loolu nag loolu nag euh, du mbiru lislaam waaw way fa in aqab wa in aqabtum fa aqibu misli ma uqibtum ba def leen defee lu dul noonu ngeen di fayu na ngeen def fayu lu mel noonee waaw mais waroo ko mën a dépasser nag di jàll ci leneen bu boobaa nag ah loolu beneen affaire la loolu loolu nag yaa ngi tooñ nag <laughs> loolu yow yaa ngi tooñ ndax wax dëgg yàlla manoon ngaa yem ci loolu moo tax yeneen tubaab yi saa saa doon wax ne li gën a bon ah, bokk na ci li gën a bon mooy sabba tey ni fii sabba <laughs> waaw mooy yow waa wax la lenn yow nag nga étalé nag waaw waaye benn la la wax. yow nga wax ko téeméer wala ñaar waaw ne la yow waaju la noon yaa xabiis <laughs> nga ko yaa xabiis yaa maloon yaa nangam nangam <laughs> waaw loolu la yooyu saa yooyu mbokk da ci gine yées quoi waaw muy sabbatun fi sabbatayni sabbatayni fi sabba aw kama qaala Eh, rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama waaw waaw loolu moom bokk na yi gën a yées quoi waaw kon mooy arab yi dañoo mënoon loolu nga xamante ne nii lekk rey rey nit ak lekk nag naanu ndox léegi lañ yemale yeneen saa salaam nag di leen wan gis nga orma gi seen bés am ah. deret am na sacralité boobu mooy pas bu mel noonu mais moo gën a màgg mais da fekk ci loo xam ne ñoom ñëpp a ci d'accord ngeen indi leen wan leen xam ne yéen koy fooy te moo gën fa borom kon nag inna dimaakum wa amwaalakum wa araadakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum haadaa comme seen sacralité bi bis bi fii shahrikum hada ci seen weer wi di e, shahru dhul hijja muy weeru tabaski fii baladikum hada ci al baldata al mahrusa makkata zaadaha allahu tashrifan wa takrima e, comme ni seen ba dëkk bi nekk lu sacré seen alaa hal alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen ndax jottali naa fii la ko yemale mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imam al Bukhari nako al imam Muslim ibn al Hajjaj rahmatullahi alayhi di maa daal dinañ koy solo léegi hadis bi nag dañ koo gisoon waaw waaw akbar waaw akbar hadis bi dafa romboon fekkoon nañ ma romb ci suñu bunt bi buntu ci suñu téere bi bokk ñu ko gisoon hadis chapitre vingt-six baabu tahrimi zulmi wal amri bi raddil mazalim foofu lañ ko gis woon ci la yaatal boobu dafa ginoon a yaatu boobu nag waxuñ ñoon ne sax dina ñëwaat mais moo nekkaat nii boobu dafa guddoon moom dafa indi woon ci intégralité muy hadith deux woon waan abi bakrata nufay ibn al-harith radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam inna zamaana qad istadaara ka hay'atihi yawma xalaqa allahu samaawaati wal ard as-sanatu isnaa ashara shahran minhaa arba'atun hurum salaasun mutawaaliyaat zul qa'da wa zul hijja wal muharram wa rajabu mudar allazii bayna jumaadaa wa sha'baan ayyu shahrin haazaa qulnaa allahu wa rasuuluhu a'lam fasakata hattaa zanannaa annahu sayusammiihi bighayri ismihi qaala alaysa zul hijja ah qulna bala qala ayu baladina hada qulna allah wa rasuluhu a'lam fa sakata hatta dhanna annahu sayusammihi bighayri ismihi qaal alaysa albaldatu alharam qulna bala qala fa ayu hada yawmin hada qulna allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam a'lam fa sakata hatta dhanna annahu sayusammihi bighayri ismihi qaal alaysa ha yawma an-nahr qulna bala qaala fa inna dima'akum wa amwaalakum wa a'raadakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum haadha fi baladikum haadha fi shahrikum haadha wa satalqawna rabbakum fayas'alukum fayas'alukum an a'maalikum alaa falaa tarji'uu ba'dii kuffaaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd alaa liyuballigha ash-shaahidu al-ghaa'ib fala'alla ba'da man yuballighuhu an yakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ahu thumma qaala alaa hal ballaghtu alaa hal ballaghtu qulnaa na'am qaala allahumma ashhad allah allah yonent sallallahu alayhi wa sallam du waxu nit du waxu beneen nit waaw du waxu beneen nit waaw qad u'tiya jawaami'ul kaliim waaw waaw akbar kon foofu lañ ko gis ci yaatal fii nag kon lépp les di waroon na yow mi xam ne yaay bay mooy gisoon nañ ko foofu léegi xanaa benn affaire mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi ñu nekk di wax ci baabu tahrimil ghiba xaraam bunt bi wax xaraamal bu ñu xaraamal jóg mooy yonent bi alayhi salaam xamal nañu te ni euh, gis nga bés bii di bésub naxar bésu tabaski li muy am orma weer wii di weeru dul xijja li muy am orma dëkk bii di al makkatal mukarrama li muy am orma li ko ëpp orma mooy deret jullit moo tax waxoon nañ na booba xadiis yi na Abdallah ibn Amr jëli ci saa salaam mu ne eh, ñu rey benn jullit ñu tuur dereeti jullit moo gën a màgg fa yàlla ñu rajaxe woon kaaba gi ñu màbboon kaaba gi <laughs> taxawoon nañ ci njàggaroon <laughs> tay taxul ci jarul ñu ciy taxawaat <laughs> waaw mais ñun allahul musta'an ñu ëpp ci ñun c'est le contraire waaw combien de jullit lañuy dégg yu ñuy rey par bés dañ ko miina miina miin ba daanaka yëngalutuñ ñu sax amatuñ ci benn sensibilité ci ñu bari ci ñun waaw alors que loolu moo gën a màgg ci yàlla ñu bombardé woon Kaaba gi na ko rajax mu tël waaw ku fa demati doo fa gis dara walla iyaazu billaah kon mooy deret tour de wa waaye fii wa aradakum mooy lëkkaale nag suñu bunt bi seen réputation yàlla mayul kenn nga jàpp deru jàmbur di ko saax-saaxee di ci wax lu la neex mel ni ku tiim sa sa sa sa sa sa sa précaré saa boo xëyee daal foo dem war cee nekk ci ci lu la neex capp say fourchette capp ci yamaamu jàmbur ba mu neex la sex déedéet borom bi mayewul loolu moo tax mu ne wa a'radakum wal haramun alaykum dafa sacré tere nañ leen ngeen ciy xuus kon nag tahrimul ghima wallah wallahu taala a'lam al imamu al hafiz an-Nawawi kon al imaam al haafiz an-Nawawi mu indi beneen xadis muy mille cinq cent vingt-cinq mu ne waan Aysata radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat qultu linnabiy sallallahu alayhi wa sallam hasbuka min safiyyata kaza wa kaza qaala ba'du ar-ruwaah ya'ni qasiira fa qaala laqad qulti kalimatan law muzijat bimaa'i al-bahri lamazajat qaalat wa hakaytu lahu insaanan faqaala maa uhibbu annii hakaytu insaanan wa inna lii kazaa wa kazaa rawaahu abuu daawuud wa tirmidii rahmatullahi alayhimaa wa qaala huwa hadiisun hasanun sahiih wa maana mazajat xaalatathumu xaalatatan yataxayyaru bihaa ta'muhu aw riihuhu li shiddati natmihaa wa qubhihaa wa haadhal hadiis min ablaghi zawaajiri anil ghiiba qaala Allahu ta'aalaa wama yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa voilà kon xadis baa am na nag loo xam ne euh, lu gaa yi tabax bi ma yor ci wàllu papier buñ def euh, genre entre parenthèses ci wax ji waaw bi ma euh, seetee beneen bi ma ci yor dama ko beneen nusxa Riyaadu sa kii. Riyaadu Saalihiin bi eh, dama ko cee gisul moo tax eh, waxuma ko mais dinaa la ko wax léegi li nga xam ne eh, loole lañu faa lañ def entre comme si c'est possible ko wax ji muy daal keneen lii am na nusxa yoo xam ne am na ci voilà kon <laughs> waaw waaw ndox yi ma yor yëpp même beneen kayit bi amu ci bi nga xam ne tuutee tuutee tuutee euh, boobu amu ci wax boobu bu électronique benn bi ma ak beneen bi mayor ci kayit amuñ ci bu benn am na benn boo xam ne nag moo ko ci am waaw ñetteel bi moo ko am waaw di buñ ci àgsee dinaa la ko wax insha allah léegi nañ ñëw ci suñu xadis bi mooy xadis mille cinq cent vingt cinq ci suñu garab bi suñu tool bi suñu garab bi ci tool bi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 doy na la ci safiya loolu rek xam na mooy safiya moom dana kaza wa kaza mooy lii wëg lii mais lan lu jublu ci kaza wa kaza mu ne liñ ci jublu mooy lenn ci qaala ba'du ruwaa ñenn ñi nga xam ne ñoo soloo xadiis bi nee nañu en fait loolu Sayyidatu Aisha lan la ci jublu woon mooy dafa gàtt la bëggoon a wax mooy na yeneen saa saa waa safiya moom wan ko daal di koy ki <laughs> dafa gàtt waaw yeneen saa saam ne ko mooy taani qasira mooy safiya daa gàtt ah moom gàtt na <laughs> waaw léegi yeneen saa saam ne ko fa qaala mu ne ko laqad qulti kalimatan yow de wax nga yow Aisha kàddu goo xam ne law muzijat bu ñu ko jaxase woon jël ko sotti ko. bi maa il bahri gis nga géej gi ndoxu géej gi ni mu yaatoo hein lu toll noonu la mazajatu dina ko polluer waaw dina ci am effet mooy kàddu gi nga wax géej gi ni muy yaatoo ak ni muy safe xorom ak am beneen boo ko jëloon sa kaddu gi def ko moom mooy da day mujj bu géej gi bleuwee dañuy jekk gis mu yor couleur yow li nga wax ndax da koy altérer dina ko altérer allahu akbar qaalat nee na wa xakaytu lahu insana benn bés nag ma koy wax di def comme li benn waaye di def loolu lañ naan mooy di mimi moom la moom imaamu Nawawi doon wax fële ci jataay bi ñu génn mu naan bokk na ci jëw mooy ngay jéem miime mooy di jéem a def li benn waaye di def waaw di wane ni muy doxe naan xoolal def même boo ko waxul ñépp xam ne moom ngi ci jublu nee na ma def loolu noonu yonent bi salaam <laughs> fa qaala yeneen saa ne maa uhibbu man di bëgguma anni hakaytu insaanan may def li benn nit di def mooy ci dans le but que xaw ko ñaawal wala wàññiku ko quoi wala wane ne ah moom daal moom loolu wa inna lii loolu man bëgguma ko yeneen saa sallam mooy da koo waaw dagg sayyidatu Aysa ci la mu commencé di def mu ne ko man nag bëgguma di def loolu benn nit même bu doon ne wa inna lii kaza wa kaza même bu doon ne loolu bu ma ko defee am ci fortune alal ju dul jeex am ci lii wëg lii loolu jaraluma may ñëw di jéema nii ne di jéema def ni ëpp nit boo xam ne noonu la mel ma koy jéema kii dans le but de euh, kii quoi voilà wàññi koog yu mel noonu ak tamit bon wane na loolu doyalal wala façon yu mel noonu daal wala daal euh, ak wàññeeku wàññeeku waaw mu ne xadis bi rawahu solo na ko Abu Dawud al imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak al imam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullah alayhima mu ne wa qaala kanta moom mu mujj nii moom di al imam Abu Isa dafa ne xadis ah, huwa lii de xadisun xadis la xasanun bu baax saxiixun bu wér mu ne wa maanaam mazajatu kaddu gi nga xam ne moo nekk xadis bi yoneen saa saam ne ko laqad qulti kalimatan law muzijat mu ne maana la law muzijat bi ma'il bahri la mazajathu mu ne la mazajathu mooy xaalatatu muxaalatatan yataghayyaru biha ta'muhu aw rihuhu li shiddati natniha wa qubhiha moom lañ wax rek da koy altérer day changer mu ne kon mazajathu mooy lan mooy day jaxasoog lañ ko géej gi kàddu googu rek nga xam ne ni mu tuutee boo ko sànni woon yàbbi ko ci biir géej day day soppi day jaxasoo géej jaxasoo boo xam ne da koy soppi cafka waaye ak li nga xamante ne aw bi day tekki li nga xam ne wa day soppi li nga xam ne it xetam allahu akbar lu tax li shiddati natniha ndax taraayu xesawu kàddu googee muy kàddu jëw wa qubhiha ak mbonam Imaam An-Nawawi mu ne wa haadha al nag gis nga xadis bii min ablaghi bokk li gën a jote az-zawaajir yi nga xam ne ñooy jàjj nit ñi anil ghiiba ci jëw lii bokk ci li gën a jotale buy wane tamit njomboxtalu xaraami bi jëw léegi nag fii la euh, nusxa bi ma benn bi may wax def benn genre entre parenthèses mu ne aw a'zamiha wala mooy bokk mooy xadiis bi yi gën a màgg waaw wala bokk ci yi gën a màgg zawajir mooy plurielu jajj yi jajj yi ci gën a màgg mu ne wama alamu shay'an te xawma dara min al ahadis ci xadiis yi yu yonent bi alei saatu salaam yi yëpp yoo xam ne di wax ci wàllu euh, gravité wu jëw mbonu jëw xadis boo xam ne yablugu jote na fi dammi ci ŋàññ gu muy ŋàññ lahaa moom jëw min mab hada al mabla jotewaay bi mooy xadis yi moom mooy ne sëmmam xadis bi gën a di wane ne jëw moo ñàng parce lu naw nga wax géej gi ni mu toll nga wax ko ñu def ko ci géej gi ne ujaaj day changer xorom sa day soppeeku couleur bi ku ko gisati dootoo ko xàmmee mu ko waaw mu ngi mel nii fay boo jëlee te loolu échelle bu ndaw la mooy li kii yooyu nga xam ne dañ koy concentré frère concentré yi nga xam day da dem ci ay ñoom magasin yi ñu la koy jaay waaw yi jaay alimentation côté lekk ñoomin Leclerc nga dem ñu defal la fraise concentrée citron concentré menthe concentré xam nga loolu doo ñëw ne ko sicc naan ko boo ko defee dangay am problème de dangay jël butéelu ndox wala ba nga ko bëgg a def nga sotti ci tuuti wala nga sotti tuuti doo ree def ndox suukar si day tënk ndox mi lu mu bari bari biir day saf suukar te di nga ci gis xet di gis couleur bi bu dee fraise xonqaay bi bu dee beneen beneen loolu nag xalaa sabi ala sabili misaal kese la waaye bii yonent su ma saa sax moo gën a garaaw mooy comme loolu ngir mu ñëw sa xel rek mooy moom il suffit nga sotti ko ci foo jaar day altéré guubi waaye dal altéré li nga xam ne mooy euh, mooy cafka bi ak li nga xam ne mooy melo bi waaw kon jëw nii la garaawe waaw mu ne la nag qaala allahu gis nga ci wax lii xam nga kan moo ñu wax lii pour ñu xam gravité wu porté wax yi xam nga ki wax lii mooy kan du ma sàmba du ma demba waaw du astu du nogoy di keneen xam nga kan la mooy ki borom bi wax ci xaqam ne qaala allahu taala borom bi kawe nee na te yéegul wa ma yantiqu anil hawa gis ki leen wax du wax ci ay ay bànneex li ngeen xam ne bànneex yi in huwa nekkul lu dul lépp lu mu leen wax illaa lu dul wahyun maa ko déey wahyu la yu waxaa bés ko lii maa ko wax loolu lu mu leen wax maa ko wax loolu kon bu leen nee lii mooy xaqiiqatu lii ñaay jëw andi na mooy xam leen ne noonu la fa àjj allahu akbar <laughs> allahu akbar i ahadana allah da gis nga li doon wax ci xadiis ci bii ñu weesu te ni mu dafa tasa tasa tasa tasa tasa tas ba nii waana ku ci mucc ci nit waaw wal iyaadu billah a'aadana allah yal nañu borom bi muccal kenn muccul lu dul lu yorom muccal amin kon al imaamu léegi kon dana rawaahu abu daawud ak at-tirmidhi léegi laaj mu njëkk bi mooy ah est-ce alhamdulillah ñoom ñaar donga ko solo ñu ne dina sëriñu imaam abu daawuda ndax nekkuloon sëriñu imaam at-tirmidhi mu imaam ahmad rahmatullahi alayhi daal dina koy solo ah waaye moom moo moo leen ci jiitu woon mais sinon ñoom ñaar ñoo ko solo ak moom wala moom ak ñoom ñaar ah al imaamu Abu Dawud moom la njëkk tudd mu ngi ko indi fi nga xamante ne mooy awwalu kitaabil adabi baabun fil allahu akbar baabu ginnaaw bi indi hadis Seydina Abu Hurayra bi ñu gisoon bi weesu doon wax ci eh, li nga xam ne mooy eh, al-ghiba dhikruka akhaka bima yakra bi hadis bi la ci teg mu ne hadathana Musaddadun mu ne nett nañu Musaddad mu ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àdduna deux cent vingt-huit rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Yahya mu nekk ñu nekk ni mooy Yahya di Yahya ibn Sa'id ibn Faruq al al-Qattan uh, at-Tamimi al-Basri al-Ahwal rahmatullahi alayhi génn àdduna cent vingt génn àdduna li nga xamante ne mooy cent quatre-vingt-dix-huit rahmatullahi alayhi ñoom imaamu Ahmadu ah. waaw qaala mu ne had an an Sufyaan mu jële ci Sufyaan ne Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq as-Sawri Abu Abdillah al-Kuufi rahmatullahi alayhi mu ngi Sufyaan mu màgg mi gane àddina 97 génn àddina la 161 rahmatullahi alayhi hmm? qaala mu ne haddathanii Ali ibn al-Aqmar mooy waa Sahihayn mu ne ki ma nettali mooy man dong Sufyaan mooy Ali ibn al-Aqmar ibn Amr ibn al-Harith ibn Rabi'a ibn Abdillah ibn Wada'a al-Hamadani al-Wadi'i Abu Wazi' al-Kufi ah, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a kañ la ganaat na kañ la génnaat na gisuma ko mais fiqa la rahmatullahi alayhi la borom Taqrib at-Tahdhib an Abi Hudhayfa mu jël ci Abu Hudhayfa ku naan Abu Hudhayfa di Salama ibn Suhayb hmm? rahimahullah alhamdani al arhabiyul kuufiyu rahmatullah alayhi moom it kañ la gën a àddina kañ la gën a àddina gisuma ko mais fiqa la borom taqribu tahdib wax rahmatullah alayhima an aishata mu jële sayyidatuna aisha bint abi bakr as-siddiq ibn abi quhafa hmm, radiyallahu ta'ala anil jami' eh, moom sayyidatuna aisha génn àddina long li nga xamante ne mooy cinquante seet am ñu ne cinquante-huit rahmatullahi alayhi radiyallahu anha annaha qalat qultu linnabi sallallahu alayhi wa sallam hasbuka min safiyyata kaza wa kaza qala ghayru musaddad mu ne keneen ku dut musaddad moo ne taani qasira mooy lim ci jublu mooy dafa gàtt voilà mooy ñeneen càllale yi bu jaarul ci musaddad foofu dañoo leeral loolu la imaamu Nawawi naan wa qaala ba'du ruwaat voilà lenn ci ruwaat yenn ci ruwaat yi nee nañ li mu jublulee qaala ba'du ruwaat taani qasira moom lay wax nii ne ku dul nag nee na lim ci jublu Sayyidatu Aisha mooy daa bëggoon a wax ne Safiya dafa gàtt muy Safiya ban bintu Huyay ibn Akhtab muy Safiya di soxnaa Yonent bi alayhi salaam al-Haaruniya nga xam ne Sayyidina Haarun alayhi salaam moo doon maamam voilà moom la eh, eh, Xaybar lañ ko la la jóge woon eh, après ci la ko dencoon voilà Sayyidatu Safiya bintu Huyay ah. radiyallahu anha wa ardaaha moom nag euh, mu ne moom la doon wax nag ne daa gàttu quoi ah mu ne kon qaala ghayru musaddatin qasira fa qaala laqad qulti kalimatan law muzijat bi maa'il bahri lamazajat qaalat wa hakaytu lahu insaana voilà <laughs> moom ñimeel ko benn nit <laughs> def comme moom li muy def <laughs> wala ma wax comme li muy wax loolu du ciy def kese ci wax waaw koo xamante ne Euh, wax ji daa xaw a kii quoi léegi nga bëgg koo saboote nag commencé ñëpp toog rek nga commencé di waxe ni moom day day ñëpp reetaan xam ne <laughs> waaw loolu la loolu la yeneen saa lu mel noonu la doon def yeneen saa na ko dagg ko nag na ko fa qaala maa uhibbu anni hakaytu insanan wa anna lii kaza wa kaza ne ko man nag bëgguma def lii nga def def ko benn nit même bu dee ne man naa cee amee alal jurul jeex bëgguma man yoneen saa salaam buñ ma joxoon àddina ak li ci biir yépp ngir ma def lool bëgguma gërëmu ma defuma voilà walla iyaazu billaah kon loolu garaaw na lu yoneen saa salaam suur ne bëgguma ko moom <laughs> amul benn parcelle yu yiw bu fa mën a jege walla iyaazu billaah gi kantaal imaamu hmm? kanta ki nga xamante ne mooy al imaamu abu isa rahimahullahu taala rahmatan wasi'a moom mu ngi ko di ci abwaabu sifatil qiyaamati wa raqaa'iq wal wara' an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun mu ne haddasanaa Muhammad ibn Bashaar mu ne nettali suñu sëriñ di Muhammad ibn Bashaar ibn Usmaan ibn Daawuud ibn Kaysaan al-Abdi Abu Bakr al-Basri rahimahullahu taala génn àddina la gane àddina 167 génn àddina 252 sëriñ waa kutubu sitta qaala haddathana Yahya ibn Sa'id gis nañ ko sànq mooy ibn Farrukh al-Qattan rahmatullahi alayhi wa Abdurrahman ibn Mahdi ak keneen koo xam ne moom gis ñu ko woon ci dàll be muy kon nii boo déggee muy Abdurrahman ibn Mahdi man ibn Hasan ibn Abdurrahman al-Anbari rahimahullah al-Basri al-Lu'lu'i gane àddina 135 gen àdduna cent quatre-vingt-dix-huit rahmatullahi alayhi qaala mu ne ñoom ñaar ne haddathana Sufyaan mooy ibn Sa'iid ath-Thawri gis nañ ko sànq an Ali ibn al-Aqmar yi hadis ba boog càllale an Abi Hudayfa gis nañ ko wa kaana min ashab ibn Mas'ud imam at-Tirmidhi fii mujj leeral ne Abu Hudayfa mi ci ñi doon ànd ak euh, Mawlana ibn Mas'ud ibn Ummi Abd xam ne Kuufa la ne woon moom mi ci mi la woon al-Arhabi al-Kufiyu rahmatullahi alayhi doon ànd ak Seydina Mawlana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu an Aisha mu jële sayyidatu Aisha gis nañ ko sa radiyallahu anha annaha qaalat zawju nabi di soxnaa yoneen saa sallam qaalat hakaytu linnabi saa sallam rajulan lii neen bii li lim jeexe fee la commencé damaa miime ca yoneen saa sallam benn waay <laughs> fa qaala maa yasurrunii ma ne bëgg loo wuuma annii hakaytu rajulan may miime benn nit di def li muy def wala di wax li muy waxee ngir daal bi bon ma ne na kooku fiir saboté wala yu mel wa anna lii na kada wa kada qaalat mu ne fa qultu ma ne ko ya rasulallah inna safiyata imra'a ma ne ko safiya de ab jigéen la wa qaalat après mu def bi yadiha hakada loxoom la def nii ngir wàcce ko ne daa tuuti dafa dafa dafa gàtt quoi loxo bi mooy xatta loolu sax jiwla moom la imam Nawawi doon wax loo xam ne boo ko defee da nga ciy jublu wàcc wàññi bi ak tuutal ko wala boog wax ci moom loo xam ne bu ko déggoon du ko neex loolu jëw la du wax kefe bind ak yooyu yëpp mu doon wax ak ñiimeeg lii waaw mu ne ka annaha tani qasira waaw mu ne mu ngi mel ni li ci jublu mooy daa gàtt fa qaala laqad mazaji laqad mazajti bi kalima law mazajti biha ma al bahri la muzija mu ne ko yow de jaxase nga kàddu goo xamante ne dugal bu ko ci wax koo xam ne law mazajti boo ko jaxase woon biha ak kaddu googee ma al baxri ndoxum géej mi la musique des na dina ko altérer dina ko dina ku ko gis xam ne géej gi am na lees ci jaxase lu wuteeg moom waaw gis nga lam doon wax fee naan xaala imaam Abu Daawuda naan kudul Musaddad nee na hmm, mooy comme fii comme Muhammad ibn fii riwaayam bi waaw xaala ba'du ruwaat kenn na <laughs> <laughs> waaw mu nekk am naa léegi imaam euh, at-Tirmidhi da ci indi beneen ci juste ci wet gi mais beneen kii la di mu ne haddathana Hannad moom ci keneen muy Hannad euh, ibn Sari euh, Abu Sari bokkul ak Musaddad de Hannad ibn Sari ibn Mus'ab ibn Abi Bakr ibn Shibr Abu Sari at-Tamimi ad-Darimi al-Hanzali al-Kufi al-Warraq gane àddina cent cinquante deux génn àddina deux cents non deux cent way quarante-trois rahmatullah alayhi qala hadathana Waki' mu nekk nett mooy Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Marih ibn Ali ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ruwas Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Kufi rahimahullah al-Hafiz an-Naysaburi al-A'war rahimahullah gane àddina 127 génn àddina 196 rahmatullah alayhi an Sufyan mu ñëwaat na ibn Sa'id euh, ibn Masruq ibn Sa'id ibn Masruq rahimahullah an Ali ibn al-Aqma an Abi Hudhayfa an Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma uhibbu anni hadaytu ahada wa anna li kaza wa kaza hadha hadithun hasanun sahih comme lii moo tax imaamu Nawawi ne woon këli imaamul wa Tirmidhi wa qaala huwa hadithun hasanun sahih fii la ko wax mu ne hadha hadithun li hadith la hasan sahih bu baax bu wér wa Abu Hudhayfa huwa kufi min ashab ibn Mas'ud wa yuqalu ismuhu Salama ibn Suhayba wa sagila ñu Salama ibn Suhayba am na tamit ñu Suhayba ñii ne ibn Suhba la tax ibn Suhba ñii ne ibn Suhban ñii ne ibn Usayhib al-Hamadani al-Arhabi Abu Hudhayfa al-Kufi waaw loolu waaw jazallahu imam at-Tirmidhi si noonu loolu dañ ko noonu fàtte mu ne ismuhu kon waa moom Salama mii nag Abu Hudayfa am na Kuufi la Kuufa la dëkkoon bokkoon ci ñu doon ànd ak Seydina Ibn Mas'ud radiyallahu anil jami' mu ne nee nañ ne turam Salama ibn Suhayb bala voilà wax nañ lay nani wallahu ta'ala alam kon xadiis baa ngi nii léegi ginnaaw kon taxrij bi mooy kon lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy gravité wu kon joa ah, wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim mooy ne yow jëw gis nga ni ñu ko simplifier jàpp na lu yomb la saax saaxee deru jàmbur daal jàpp nañ ne yomb na ku nekk di permettre wala ñu bari fu ñu toog daanaka mënuñoo toog taw xuñ ci nit moo xam ci wax walla fexe def ay gestes yu wane ne diw la ñuy wala yooyu alors que gis nga kàddu googu gravité m te xoola ki yoleen saa wax yaay ñu lay waxa ah. moo tax imaam Nawawi li mu la waxoon bi ñuy jeexal jotaay bi ñu génn te imaam al yi indi woon wax jooju laa doon ko toxal ci moom ne mbir la moo xam ne dafa tasa tasa tasa tas ci biir nit ñi que ñi ci mucc bariwul xam nga Sayyidatu Aisha mooy at-tahira ku sell ki kame mais lu ndaw lii te li mu wax gis nga danga mooy kii dañuy gàtt wane naa gàtt rek yoneen saa saa ne ko kàddu gii nga wax mooy ci ñàkk jaaram yoon ak li nga xamante ni ñàkk baaxam toll na foo xam ne li muy tuuti tuuti tuuti tuuti boo ko doom sotti woon ci océan yépp géej da koy altérer ñun lan lañ fi am loo xamante ne bu ñu ko sotti woon océan Atlantique mu daal di koy at xam nga yow léeg-léeg mazout ci daal di tuuru yenn bato daal di kii après ñan nañu ñoo koy def exprès seen huile moteur yu baaxul yi wala gasoil yu baaxul yi ñu koy bàyyi muy échappé wu am na yoo xam ne sax bateau yoo xam ne ay gasoil la ñuy def ñooy këpp waaw foofu yëpp pollué wu nga gis picc ya fa newoon waaw huile bi jàpp leen mënatuñoo naaw jën ya fa newoon pollué mais loolu lu mu pollué pollué pollué daa am fu mu yem waaw. te loolu lu bari la ay ay ay tonnes ay tonnes la ñuy wax baril baril waaw baril de pétrole yu bari la te euh, feesalul géej gi sax waaye te gars yi dañuy fexe après nettoyer ko ba dindi mais lii mooy loo xam ne yow mënoo ko nettoyer parce que moom bu ci xasee te lu ndaw la boo ko ci xasee sotti géej gi ci boppam mooy soppeeku couleur daf ko gëkkam topp ci li kay Imaam an man de xaw ma waaw hadis bi min ablaxi bokk na ci li gën a mooy bi gën jote la lay wax az-zawaajir loolu la min bi du tabi'iyya mooy bi gën a jote ci yiy jàjjaanil ghiba ci jëw waaw aw a'lamiha tam mooy bi ci gën a màgg sax wa ma a'lamu shay'an man xaw ma min al ci hadis yi yablughu fi al-jamni laha hadha al-mablagh waaw yow ma ci hadis yi bu tollu ñaan ñi jëw bu toll ni hadis bi allahu yàlla xam na ne problème boo ñu borom bi repêché wul non problème am na parce que affaire bu dangereux dangereux dangereux la moom jëw te lii ma lay wax rek mooy li am Nawawi wax bi weesu rek ki ci mucc bariwul dafa tasaaroo wasaaroo ci biir nit ñi que comme pas possible que ne mbir ma loo xam ne mënuñoo dund sans sans moom non dund sans jiw non sans c'est quoi dund sans waaw c'est quoi dund yow toog di xoolante c'est quoi mel ni alxuraan newu fi mel ni wax juy defar juy dex juy juy boole ay dikkande waaw amul mais il faut ñu jëw fu ñu toog daal. fu ñu nekk ñaar rek tàmbale waaw ah diw kii di dóor fii kii di capp ci loos fi kii di capp ci ci ci tànk bi walla yaa bi billah di dugal ci gémmiñ gi doy na waar de non imaam Nawawi li mu wax moo ci nekk xadiis bi raglu na yal nañu borom bi may ñu dégg ko waaye leneen luñ ciy jàng ginnaaw kon dëkk lëkkaale bi mooy nit ki boo nee ñuy jëw waroo naan man sama yoon newu ci ah. te loolu Imaam An-Nawawi dina ko indi waaw ci bunt bi yi nga xam ne moom lañuy ñëw am na luñ ci doon dudd bee weesu waaw mooy xaraamal di déglu jëw moo tax yeneen saasam bi mu commencé mu ne ko wax nga wax joo xam ne ba pare dig dig digal ki ki kii jëw mu li muy def waaw wane ne yow d'accordoo ci lii muy wax delloo ko li muy wax bu dee lott na ci loolu mu daal di jóg daal di jóge place boobu comme niñ la ko waxe woon ne la boo ñëwee ja foo xam ne bërëb boo xam ne dañu naan diine la ñuy jàngale mais bala ñu commencé dañuy jëw ba doyal yow boo ñëwee soit réel bàyyi ba heure ba nga jàpp ne lay commencé wala boo ñëwee commencé bu ñu jël sa téléphone génn ne leen pour am benn ali bi may leen ma maa ngi ñëw voilà boo demee nga jàng ubbi alxuraan bi ci kii bi wala def lu am solo ba neex kenn bu ngeen di commencé rek maa ngi ci biti nii xam lu may lijjanti rek après man nga ma def signe quoi voilà. loolu la hatta yaxuudu fi hadithin ghayrihi waaw ba kere ñuy xuus ci beneen waxtaan bu wuteeg jëw ji nga xam ne bu xaramta bon gi nga xam ne moom lañ nekk waaw te loolu ñëpp ci yema amul ay bon autorité la autorité après wax nañ la nag dinañ la exception yi nga xam ne bu dee waa ji mooy def mbonte boo xam ne daa fës te loolu boo koy wax sax ci lool kese nga yem boroom bi du la may ngay charia malu mayu la ngay jàll ci leneen alors que yow bu dee wax ju dagan dañ naan la bu ko baril parce que da ngay déraper <laughs> wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wax ju dagan sax bu maslaha gi nekkul li gën a feeñ arrêté ko wala ngay sigi sàkka mook euh, musiba yi muy indi da noppi waaw yàlla tere lii nag nga xam ne daa xaraam moom nag wala iyaadu billah ci nassu sharia nassu alquran ak sunna wala iyadu billah texte alquran ak sunna kon ñaaw na wallahu taala alam kon mooy boo gisee koo xam ne nga toog ñoom ñuy jëw wala kuy jëw nga ne ko ah sin bi ah, loolu waay hmm? ah, wax yu mel nii dañ ko bàyyi rek wax loo xam ne moo ñu ëppal njariñ waaw ah, wala nga wax ko wax ko lu mel nii ne ko ah fàttali ko ne ko ah yeneen saa salaam de soxnaam la toogoon gën ñu gën ñëpp waaw mu wax ko ba mu waxee lii na ne ko wax nga loo xam ne bu ñu ko sotti woon jaxase ko ndoxu géej gi da koy da koy altérer na ko soppi waaw te loolu tamit dañ ci leneen luñ ciy jàng mooy nit ñu baax ni nit ñu ku baax mën na jëw waaw moo tax waamu na doon laa mbir mi dafa waaw Sayyidatu Aisha radiyallahu anha lii mu def jëw la moom lay la daal la wax voilà mooy loolu dañ ciy xam ne kon mbir mi manoo jàpp ne baax na parce que sëriñ diwa ko def wala diw waaw moom mooy boroom xam-xam bi kon nag ah ndajeem lañ nekk moom muy jëw ñeneen ñi tamit di jëw yéen ngeen jàpp ne loolu day tax mu baax non non non non soppu ci dara dara la ci soppul yonent saa salaam moo toog soxnaam toog soxna si wax mu ne ko wax nga loo xam ne bu ñu ko sotti ci géej gi mu mu altéré ko léegi yow keneen kan nga may wax keneen kan. amul benn sëriñ boo xamante ne lu dul la am ci yeneen saa la ko jële te amul benn sëriñ bu agsi ci wee sayyidatu Aisha radiyallahu naa <laughs> kon nag jeex na te pour yeneen saa salaam jànc ko ci lii kon loolu dañ ki xam ne kon ndekete i nit ku baax eh, mën naa def loo xamante ne lu yàlla xaraamal la waaw mooy mën na def loolu loolu mën na ko dal waaw al maasuum daal man asama mooy ki nga xam ne mooy yonent alayhi salaatu wassalaam waaw moom alayhi salaatu wassalaam moom maasuum la ku dul moom nag susceptible kul xanaa du moo ñu wax kullu bani aadama xata wa xayrul xata'in at-tawwaabu doomu aadama yépp ñooy def katu njuumte te ñu gën ñuy def njuumte mooy ñi nga xam ne buñ defee njuumte daal di ñaan seen boroom mu jéggal leen waaw kullukum mu'afa lu ñu boroom bi jéggal yéen ñëpp la ñuy jéggal mooy am na luñ def moo tax jëw que ñu defe ko salon Serigne diw ak ñu defe ko ci marché euh, tëggkat bi wala boog euh, ëwkatu dàll bi c'est la même chose wala ci bureau bi lépp ci yem waaw bal xanaa kay da nga naan ci bërëbu Serigne bi sax la gën a ñànge parce mooy fa nga xam ne waruñu ko fa woon a xaare waaw waruñu ko foon a xaare surtout bu dee dañ ko fay def sëriñ bi moom bi muy gën a garaaw mooy bu dee sëriñ bi moo koy def waaw waaw wala yu ko def muy ëskay au lieu mu jàjj leen comme nii yoleen saa salaam muy muy yëngal bopp luy wane ne da cee ci li ñuy wax bokkam ma waaw wa in dhakarta shay'an ghayrahu yafrah wa in dara al jami'u al jami'u khayrahu <laughs> <laughs> imam Masalik keroog doon nga wax radiyallahu anhu mais c'est foo sëriñooy bokk nañ ci ñu mel mooy waaye yàq yàqda boo duggee jam daal di jam benn sëriñ ci nitu yàlla yi waaw nit ku baax jàngalekat topp mbiru yonent saa salaam te jataayam da ciy kontaan même bu dee ña fa nekk ñoom ñépp xam nañu waa ji ak mbaaxam waaw kooku waxuma la dara kontaan ci mbon mais jëw ga moo ko moo ko alimenté di ci loolu moom moo gën a tee yées kon li war ku nekk boo gisee yii nga laay bi nga koy def ne ko mu bakk bu ko manul nga jóg dem ba keroog ñuy dugg ci leneen wallahu ta'ala alam te tamit dañ ci xam ne ne kon dafa jëw du wax kese ndax wa hakaytu lahu insanan mooy ma mimeel ko def na waaja di def <laughs> comme ma gis waajoo xamante nii buy dox day def nii di yëngal bopp bi gauche ak droite bu metti ba yegg bi gaa yi toog ma diw mel ni waaye man may def noonu <laughs> ba pare demee biir kaay ñu ne yooyu lool ci la waaw ak geste sax ne nii sa loxo wane ne daa tuuti waaw waaw yooyu même ci batu bi tudd diw waaw loolu ci la ah.